hein hein hein ku moo tax ku mel ni imaam al-Xattaabi moom da cee tàbbi <laughs> dajee tàbbi jàpp ne lii waxu yeneen saa <laughs> waaw ba pare naan yàlla la ñeel mu mu mu mu nattoo ay anbiya om ak ñi nga xam ne yanbiya uyeet yi nga xam ne mooy ay yonentaam ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ay ay ay ay ci def leen jaam comme ni nga xam ne noonu la ta euh, nattoo woon naa Yuusuf waaye loolu loolu euh, mudraj la comme ni nga xam ne ñoom imal imam ad-Daawudi benn ñaar ci borom xam yi wane ne bii waxu yeneen saa salam te mooy wa birru ummi yeneen saa salam ban ndayam la lu baax ci euh, waaw six ans la génn àddina bu yore saa sa nee tout tànk am juróom benn at ci la yaayam génn àddina sayyidatu Amina kon nan lay war a bu dul woon euh, euh, ak euh, rafetal gi may rafetal sama waaw kon loolu la <laughs> waaw ah te loolu li tax Imaam al-Xattaabi comme ni imaam alxaam na wax ne moom am en beneen affaire boo xam ne hadith bi moo tax hadith imaam Ahmad doon wax te ñu waxoon ko fan yii gis nga boo dajalewul yoon yi sawaay mën a goo traité hadith bi exactement mooy dégg goo hadith mooy il faut ni mu ñëwee yoon yu bari nga xam leen nga dajale leen ngir maa wax lu leer sinon mën nga ci juum loolu nag moo tax imaamul Xattaabi moo tax al imaamu rahimahullah eh, al imaam ci eh, al xaafis na xajar mu ne nag li ko rëcc mooy que ni eh, xam nga di nii bi ni koy maamul Bukhari indi mooy gis nga dafa ko wax deux traits deux coups mooy mel ni benn phrase la mooy mooy mooy wax ji ci yoneen saa sama jóge mu ne waaye da koo rëcc que ni al Ismaa'ili def al-Mustaxraj bi jëlee na ko jaare ko ci yoonu Abdul Mubaarak foofu lan la wax. Sayyidina Abu Hurayra ci boppam dane di nafsu Abi Hurayrata bi yadihi waat naa ci ki nga xam ne bakkanu Abu Hurayra mu ngi ci loxoom lawla jihaadu wal hajj wa birra ummi ñu xam ne kon loolu waxu Seydina Abu daa gina tee leer léegi rek ñu waxoon rek leer ma <laughs> loolu nag eh, mbir mi eh, hmm, mbir mi mooy dafa jaawale jaawale daa am ci affaire yi mooy que daa jàpp ne. mooy li imam al ibnul mulaqin di wax naan kooku naan lii euh, bokk du waxu yoneen saa salaam loolu jaawale kese la mooy dafa man man nag man li loolu laa jàpp man loolu laa jot mooy daa jàpp ne hadith bii la jaawale dee voilà moo tax mu naan la waditu anni walladhi nafsu muhammadin bi yadi la waditu anni aghzu fi sabilillah fa uqtal thumma aghzu fa uqtal thumma aghzu fa uqtal kon loolu def-def euh, la kese la mooy daa jaawale mais lii waxu yonent bale saa saa loolu Seydina Abu Hurayra moo ko wax loolu lépp di ñëwaat ci liñ doon wax gëneelu jihaad quand ba yonent saa salaam di nëbët loolu ñetti yoon di ñàkk bakkanam borom bi di ko mayaat mu dundaat mu ñëwaat jihaad noonu waaw loolu kon wallahi kon fadlul jihaad yi gëneelu jihaad kon xadiis bi nag ak a bari ay njàngat ginnaaw loolu Euh, am na njàngat yu bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri waaye bon xaw ba sax nan la ñaa def <laughs> xaw de leen bàyyi noonu jàng wala ñu wax ci aslëf rek ah ah ja vayi ah? mooy yeneen saa salam euh, dañ ci xam ne moo ñuy xamal kumpa xam nga ne lii mu wax tadammana allahu borom bi daal dinay garanti liman xaraja fi sabilihi moo génne ci yoonam te génnewu ko loolu jihaad lii nii loolu du amum xel moo la koy may fu xelum nit mën a neex neex neex neex manu toog ba ne ah samam xel mu neex nag may na ma wan na ma ne yàlla garantil na ki jihaad nàngam déedéet loolu ñeme yàlla la tudd waaw <laughs> lii bokk ci mojisaatam yi mi nga xam ne moo ñuy xamal kumpa waaye it dañu jottalil mooy ki nga xam ne mooy l'intermédiaire lantinooru borom bi ci jaam yi waaw borom bi buy wax ak jaam yi ci moom lay jaar lu muy defal jaam yi ci moom la koy jaare mu xamal ñu li nga xam ne borom bi tabaaraka wa lool la wax ak loolu la garantie jaam yi waaw ña xame waat li nga xam ne walladi nafsi muhammadin bi yadi lool façon waat la boo xamante ne nii bu jàll la kenn neew dox ngay waat lool xam nga gis nañ sànk bee bi imaam abu euh, alxaafis naan te Seydina Abu Hurayra imaam al-Ismaa'ili solo foofu ne dane moom ñoom ni mu ko solo walladhi nafsu Abi Hurayra waat naa ci ki nga xam ne bakkanu Seydina Abu Hurayra ñoo xam ne loolu du jagle bi yoreen saa salaam waaw man nga ne walladhi nafsu Bay bi yadi <laughs> ngi waat ci xam ne bakkanu <laughs> mu ngi ci loxo mooy borom bi sa <laughs> rob yépp ci yàlla ci la sab lo sa bakkan ne man ngaa waate noonu loolu dara aw ah? leneen luñ ci jànge mooy kon euh, xam nga imaamul Buxaari ci imaamul Buxaari allahu akbar <laughs> eh, hadis bii nii côté bi nga xam ne moom lay wax naan kenn du gaañu ma min kalmin yuklamu fi sabilillahi illa jaa yawma alqiyamati ka hay'atihi yawma kulim lawnuhu lawnu dam wa rihuhu rihu misk côté boobu waat naa ci ki nga xamante ne nii hmm, bakkanu Seydina Muhammad non amul benn euh, gaañ-gaañ bu nit kiy gaañu ci yoonu yàlla lu dul ne buy dëkk yawmal qiyam Euh, mu mel na meloon bés bañ ko gaañee waaye nag couleuram day yor couleuru deret waaye nag li nga xamante ni nii mooy euh, xetam xetu misk xam nga waaw faqh al Bukhari yu fii tarajumi bark yàlla man moom leen na xam naa ko <laughs> mooy dafa am yoo xam ne wóor na laa wax budul woon daa am boroom xam-xam yi dañ koo wax nga jàng liir ko gis ko après nga xam ne lii la quoi mooy sa fukki xel en man du ci dem waaw du ci dem sax waaye ñoom ñooy tibbe ay njàngat ci foo xamante ne ni yaa subhaanallah ngay wax kawaay yaa hawla wala quwwata illa billah xam nga yonent bi alayhi salaam ci wàllu ndox Sayyidina Abu Umaama al-Baahili radiyallahu anhu dane yonent saa saam nee na innal maa'a laa yunajjisuhu shay illaa maa ghalaba alaa riihihi wa ta'mihi wa lawnihi hadis boo xam ne imaam Ibn Maaja moo ko soloo même bu dee imaam euh, Abu Haatim dana wérul mu ne innal maa'a mu ngi ci Buluughul Maraam bi ci kitaabul euh, tahaara baabul miyaah waaw moo doon hadis numéro euh, banat numéro trois yonent waaye mu ne Seydina Abu Umaama al-Baahili radiyallahu anhu mu ne yonent saa sallam ndox de dafa laab innal maa'a laa yunajjisuhu shay ndox dara du ko sobeel lu dul illaa ghalaba lu dul noot alaa riihihi ci xesam wa ta'mi wala wa ak caf wala wa lawnihi wala couleur am imaamul Bayhaqi moom noonu la ko solowee la ko solowee illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu bi najasatin tahduthu fii waaw ne ndox dafa laab tay laa balaate lu mu soppeeku xetam wala cafkaam wala couleur lu ko waral ndax sobe boo xam ne da cee rot xam nga xadiis yi amul benn bu ci remplir de toute façon euh, charte imaamul Bukhari imaamul Bukhari rahimahullah ndax wiiruñu bi mu ñëwee di wax ci côté boobu ci kitaabu tahaara xadiis bii leen di buy wane ne ndox mooy bu couleur ba soppeekoo day am effet mooy ndax ndax ndax sobe bu boobaa day sobewu xadiis bii leen di <laughs> mooy lan. maamin kalmin amul benn ngaañ ngaañ mees bu ñuy gaañ nit ci yoonu yàlla lu dul day ñëw yawmal qiyaam ka hay'atihi yawma qulim comme bés biñ ko gaañee lawnuhu lawnu dam wa riihuhu riihu misk waaw mooy couleur bi day yor couleuru deret waaye xet gi day yor xetu li nga xam ne mooy parfum allahu akbar allahu akbar faqaha al-Bukhari wallah wallah fii tarajuma kon loolu xam nga loolu c'est kon loolu la mu ne comme que nit ñi comme que affaire bi nit ki ndox hein du soppeeku lu dul benn ci caractéristique am yi dafa soppeeku mooy nga ne mais waa deret ji nag ñu ne parce que deret ji yeneen saa sam dana yowmal qiyam day yor même texture que bañ koo bañ jamee waa ji mooy couleuru deret waaye ndax xet gi muy yor xetu lan la yor xetu misk mooy léegi nga ne mais mais man ba léegi kajjuma dara man ma dara parce que <laughs> xam nga yenn ci suraax yi ñoom même pas imam al ismaili mi def mustaxraj bi ndax day après day defaale mu ne moom dafa jàpp ne xadis bii nii moom amul bërëb fii fii bo mooy xadisu bii di wax parce que imaamul Buxaari yi ni mu ko ëndee kitaabul wudu baabu maa yaqa'u minan najaasaati fi samani wal maa foofu la ko ëndi hadith deux cent trente-sept mu jël Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yoneen saasam nee na kullu kalmin yuklamuhu al-muslimu fi sabilillah yakunu yawma al-qiyamati ka hay'atiha id tu'inat tafajjaru daman al-lawnu lawnu dam wal arfu arfu al-misk waaw mu ne bépp ngaañ-ngaañ mooy comme bu imaam muslim bi moom côté yeneen ngi nu ëndee waaye moom kàdd kàddu yi la ko ëndee foofu amul dépp ngaañ-ngaañ boo xam ne moom la way wommatu ji di wommatu ci yoonu yàlla gaañu ci yoonu yàlla yakunu day nekk yow yawmal qiyaamati bi su taxawaay ba ka hay'atiha comme nam meloon bés bañ ko gaañee it tooy nag bañ ko ba ko yéeféer bi jàll di jamee waaji tooy rek foofu di nacc kooku ni ñu ko meloon noonu lay mel tafajjaru daman day day day day day day ball di di di génne deret ji di sotteeku allawnu noonu lay génn yawmal qiyaam allawnu euh, couleur ba law lawnu dam nekk couleuru deret waaye wala arfu xet gi arful miski xetu misk lay doon léegi nii la imaamul Buxaari en li nga xam ne moom la ci jublu à vrai dire ndax euh, euh, bon ñeen ñi nag comme al imaam al Ismaa'ili dana xadiis bii moom amul benn rapport ak mbiru tahaaratu fii waaw Euh, que dam dafa laab walla wala euh, euh, ak ñàkk laabam waaye dafa ñëw rek di wax ci ngëneelu ki nga xam ne dañ koo jam ci yoonu yàlla waaye nag suuf que imaamul Buxaari yi hadith yi ñu la wax sànq yu imaam Seydina al imaam al Bahili kii al Bahili radiyallahu taala anhu Abu Umaama loolu dëgërul ci moom mais loolu mooy masa moom te mooy masa bu boroom xam-xam yépp loolu lañ d'accord que mooy ndox moom bu dee ne sobe da koo moo ko soppi benn ci caractéristique yi dootu même bu dee hadith bi wérul loolu ijmaa la imaamul Buxaari yi nag waaw moom dëgtaloo feneen budul bi mooy lan kene te loolu à vrai dire sax lim ti mooy côté boobu waaye ak tamit mazhabu Maliki te loolu mooy mazhabam ne noonu du sobe da cee dugg rek que ne bi léegi mooy day sobe day soppeeku dañ mooy mooy mooy day sobewu dañuy xool est-ce que sobe na ndox mi wala déet bu dee ne ndax soppeeku na amul xullatay ni comme li nga xam ne moom la euh, Shafi'i yeeg euh, Hanbali yi di wax rahmatullah alayhim di wax ndax hadith Sayyidina Ibn Umar bi mu ne leen saa saa nee na idha kana al-ma'u qullatayni euh, lam yahmil al-khabath beneen bi lam yamjus waaw bu ndox matee xullatay ni moom dootul. Eh, yenu eh, sobe wala dootul sobeetu ñoo moom nag loolu du mazhabam moom mazhabu imam Malik la àndal mooy ne ndox lu ñu dugg ci sobe sobewul lu dul daa soppi benn ci ñetti caractéristique yi muy xet gi wala melo gi wala cafka gi imaamul Buxaari indi lii ngir wala ne la léegi nga ne way waay waay léegi léegi nan la fi teg saloo ñu ne mooy eh, hadis bii que ne soppeeku melo day am effet melom ndox mi day am effet ca mbir ma ak lu man di doon ak yépp lu ñuy melale la mu melaloo bu dee daa am la mu meloo daa am loo xam ne bu ci ñëwee da koy soppi loolu day am effet parce que lan mooy gis nga deret ci kii shahid bi di génne yi am muy génn ah dafay ñëw yor lan xetu bu neex bu misk xam nga deret buy sotteeku dañ ñun yi dañuy gaaw penseel ko kii bi kii bi waaw lii nangam nangam ak yi di gaawal kiiwal ko woo waaw waaye nag ba nga xamante mooy loolu lañ xam ci deret yuy génn waaye ba nga xamante nii nag day soppeeku cafkaam dafa so kii bokk nu mu tudd xet ga dafa soppeeku nekk loo xamante ne nii muy misk la bu boobaa mooy génne na ko ca la nga xamante ne nii dañ ko doon moytu ci loo xam ne kenn du ko moytu allahu akbar waaw na ko noon ndox eh, bu dee ne dafa soppeeku parce que benn ci ñetti meloom yooyu daf cee am effet bu boobaa mënatuñ ne lii ndox mu taahir tahur la boo xam ne dafa laab di labalaatee kon nag mu ngi noonee aw ñee <laughs> hawla wala quwwa moo di al imaamul Buxaari yu di léegi ah <laughs> waaw bu caractéristiques yi soppeeku après loolu day soppeeku deret da nga xam ne nee nañ ko xam ne woon ak tamit di ko moytoog di ko kii ba mu nekkee loo xam ne nag xetu misk lay nekk kon transformé na génn na ko ci xaal dañ ko doon moytoo ci xaal bu xam ne dañ koy tagge dañ koy sopp waaw moo tax nit ñi bu ñu ko gisee ñépp xam ne lii la non seulement waaye tamit tooñkat bi ki nga xam ne moo tooñoon waa ji yéeféer ba ko jamoon walla ba taxoon bi nga xam ne moo ko bousculé ci toolu xare bi tàmpoo tamponné ko waayu wadd daal di am benn xeer bu ko jam wala benn garab bu mu dal wala oto bi wala benn saar bu mu dal après foofu di na kooku nag bu boobaa moom moo xam ne yu ñaawam jam lam defoon garaaw na waaw ci jëfam ju ñaaw gi nga xam ne moom la def ba pare xet gu neex googu di dégagé wu di wane ngëneel gu gi nga xam ne moom la jihaad ba di am nga xam ne day day wasaaroo ci ci mawqif ba foofu yow mal xiyaam ñi yii xet gu neex muy dégagé ci kii di parfumwal gaa yëpp loolu di ngëneelam gi nga xam ne ci moom la tukkee allahu akbar waaw kon nag eh, loolu la moo tax shahid kenn du ko sang léegi nga ne mais léegi bu ñu ko sangee ñu ne même bu ñu ko sangee koo xam ne xamuñu koon sang ko loolu tekkiwul ne loolu door ñu waat voilà waaw ndax loolu doy na seede set na wecc Allahu kon loolu kon bokk na ci njàngat yi di di di baxaf doxaf bax yeef maam al imam al-Hafiz an-Nawawi xanaa ñu xool li mu wax rek après ñu tija Euh, kon euh, bi muy wax lii euh, moom al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj mu ne bokk na ci xadis bi li nga xam ne moom lañ ciy jànge mooy que dañ fiy jànge ma kaana alayhi sallallahu alayhi wasallam min ash-shafaqati ala al-muslimin wa ar-ra'fati bihim mooy li nga xam ne nañ saa sam noonu la nekk woon quand bariwoon bari woon yërmande lool ak tamit ak ñeewante ci way ngëm yàlla yi ba moo tax nee na li tax moom du dem ci xare it c'est ngir bañ leen a teg coono te ngir bañ leen a teg coono ngir bañ leen a teg li nga xam ne mooy coono parce que bu génnee dina am ñoo xam ne am nañu yéene bu baax génn mais duñ ko man te dina leen metti lool yooyu saa sax dem ci xare te ñoom duñu dem waaye léeg-léeg loolu du bari woon na lu mu koy sóoraale te loolu la doon ne mais léeg-léeg mbir dina demee noo xam ne maslaxa gi mooy mu génn moo gën même bu dee ne ñooñ man ñoo dem comme liñ am na ñoo xam ne dëgg woon nañ man ñoo dem mais il fallait yoneen saa saam dem toogul rek ne boo de sóoraale lee kese waaw moo tax loolu tamit lu am am solo la kon loolu la ko quoi mooy njiit bi daa war di tout le temps ay jëfam boo nekkee kilifa nekk jiit del suuraale ñi nga xam ne ñoom la la borom bi jiital def nga jiite leen ak sëriñ bu yor ndongo borom kër ak nangam ak nangam mooy yeneen saa sam leen ni doon dem lii du ko def parce que bon ñii da leen te lu baax la ah. amaana mu metti ci mu diis ci ñoom voilà amaana mu diis ci ñoom quoi waaw waaw mu ne ta lañ ciy jàngi war na wu ida ta'aradatil masalih bada'a bi ahamiha bu dee ne yu baax yëpp dañoo yu baax dañoo nekk yoo xam ne dañoo nekk nii nga war cee def benn te mën a doon defal ñoo njaar yëpp da ngay xool bi gën a bi gën a euh, bi gën a nekk euh, bi gën a am yitte bi moo yeneen sa asaram loolu la bu mësoon a gis yooyu lay gis ne ah bu gisee ne mu toog moo gën mu def bu gisee ne mu génn même bu dee ne dina ñoo xam ne dina diis ñoom mu génn comme niñ la ko waxee léegi kon di sàmmonteeg tamit li nga xam ne mooy Euh, euh, euh, li nga xamante ne nii mooy di di di teeyeg di woyof ak way yàlla yeeg ñi nga xam ne borom bi ñoom la def nga jiite leen ak tamit di am ak ñeewante ci ñoom bañ rek yow topp sa rythme rek wala yow daal ñii la na gaa yi suivre qu'il te quoi affaire bi lii la ah nekk fi di tayeel ah voilà il faut il faut le paquet tout le temps mais nit ñi mënuñoo mettre le paquet tout le temps voilà waaye dañ ciy jànge mu ne tamanni shahada mooy di am mébét am yàlla may la darajaay martir wal xayr ak ak yiiw ak yiiw boo gis nga ñaan yàlla ah am wéeba mébét ndax yeneen saa salaam li mu wax ne la waditu loolu wallahu taala alam mu ne dañ ci jàng que ne jihaad tamit fardu kifaaya la du fardu ayn parce que yeneen saa salaam ñenn nit moom soit yeeg léeg-léeg day dem te ñoo xam ne dëggu nañ duñ dem wala loolu moom mu toog Euh, bàyyi ñeneen ñi même bu dee ne bon imaam al na Ibn Hajar da ne bon loolu nag imaam an-Nawawi wax loolu lu ñuy seetaat la dëgg la jihaad fardu ayn la feneen nañ ko non fardu euh, kifaaya la boobu mooy bu ko ñenn ñi taxaw wàcc na ñeneen ñi loolu mooy mooy dëgg waaye nag tegtaloo ko ci xadiis bi day xaw a des euh, mën nañ ko tegtaloo feneen mais pas ci xadiis bi voilà <laughs> voilà mais bon loolu tamit imaam an-Nawawi tamit rahmatullah alayhi Euh, euh, euh, parce que dane parce que ñi nga xamante ne ñooy al ajiz kooku kii manul kooku dañ ko mazur voilà kanta ndax ghayru ulul darar yi ba yoneen saa ba suñu borom waxoon ah mu ne wax ajillatu kawnil jihadi fard kawnil jihadi fard kifaya tuxazu min ghayri hada moom dinañ ko jëlee ci leneen waaye loolu waaye en tout cas mën nañ ci dégg tamit li nga xam ne moom la al imaamu al nawawi daal di indi waaye bokk na ci liñ ciy jànge mooy di dindi lépp loo xam ne diis diis la ak loo xam ne ci woy ngëm yàlla yi ñu koy teggi ndax yeneen saa saam loolu la doon suuraale ci ñenn ñi moo tax doonul woon génn di dem ci xare yi parce que am na ñoo xam ne moom yeneen saa saam xalaatu ñu ne saa saam di génn dem xare te duñ génn te léeg-léeg ñoom seen génn googu am na leneen lu gën a priorité lu ñu waroon a def wala ñenn ñi nga xamante ne manoon nañu ko sax waa man noo bëgg nañu mais manuñu comme bakkaa una ñu la wax léegi jooykat yooyee loolu yëpp yoneen saa saa doon leen ci bàyyi xel quoi wallahu taala alam tamit hmm? hadis bi dañuy pousser ci di yéene bu rafeta ah. mooy looy yéene jëfu diine amul benn jëfu diine boo xam ne yow ñàkk yéene yàlla da ko ci teg ne ba pare jàpp ne yàlla dina la ci fay waaw moo tax laa yuxriju génnu ko illa imaanum bii yooyu mu wax génnewu ko lu dul gëm ma man sa man borom bi tabaaraka wa taala waaw kon nag loolu euh, loo am lu ama am solo la te tamit dañuy xam ne mooy di mébét lu baax loolu mën a nekk la waaw li ñuy bañ mooy di mébét affaire àddina yoo xam ne daf laa rëcc waaw ah man day naa nga non non loolu ñuy wax ko waaw mais lu baax anga ah kay gis nit nekk lu baax nga ah man de borom ba mayoon ci moo tax yoneen saa saa ne woon laa xasada illaa fii na fii illaa fis na tey amul ñeewaate lu dul ci ñaar loolu la wooyu loolu am am solo la ah borom bi da ma defaloon lii moo tax yoneen saa saa ne la waditu voilà kon nag loolu lu am am solo la quoi hmm? waaw te tamit tekkiwul ne la ngay mëbët tout le temps day am moo tax mu ne woon waditu comme l'imam al-Hafiz Ibn wax mu ne moo tax mu ne waditu law anna Musa sabar waaw mooy bon yeneen saa sam nettali xissa Seydina Musa ak al-Khadir alayhi as eh, xam nga Seydina Musa di ko eh, suuratul Kahf fi nettalee mooy yàggul <laughs> <laughs> def objection wax ci moom daal mais bon lii jàpp na ne lii est-ce que mu ne ko waxoon naa ne yow mënoo ànd ak man <laughs> mu ne ko ah jéggal ma de ba après mooy yàggul après mu ne ko nag hada firaqu bayni wa bayni lii moom mooy sama tàqale ku digganteeg yow léegi nag sa unabbiwu ko dinaa la teg dinaa la xabaare nag eh, eh, eh, taawi la la wax la lu tax le pourquoi li ma doon def yi nga xam ne yow mënoo ko woon a muñ loolu nag yeneen saa saam bi nga koy nettali sahaaba yi da ne ay way mëbatoon naa sëy naa Muusaa muñoon mooy bu muñoon dina gis dinañ gis dinañ jàngalu dina gis lu gën a garaaw ci kanam <laughs> bu àndoon continuer woon rek bàyyi ànd ak góor googee di Xadir <laughs> alayhim asalaatu wassalaam est loolu yeneen saa saam li mu wax noonu loolu lu mën a nekk la mooy loolu c'était c'est passé mais xem moomoon na loolu te yeneen saa saam loolu muy xem même xam na lan la loolu mu naan lool loolu tamit beneen affaire la attention ah yeneen saa sam naan waditu xemme moon naa law am na Muusa sabar tey bu sëy naa Muusa muñoon waaye waaye xem moo mooy mooy mébatoon naa mu mu muñoon ba ñu gisoon ay mbir mais yeneen yooyu xam na ko ah. <laughs> xam ne mooy lan la sëy naa Xadir daroona wan sëy naa Muusa voilà Allahu akbar xanaa du moom mooy ndayu xam-xam yi nga xam ne xam-xam yooyu yëpp ci moom lay génne yi sëy naa Xadir yoroon ak yi sëy naa Muusa yoroon ah. waaw alayhi salaatu wassalaam <laughs> waaw mooy misaalam ñoom ñaar bañ àndee géej googu xam nga dañu ñëw ci géej gi Seydina Muusa eh, ñu bi yéegee ci géej gi eh, benn picc jóge nee daal di ci ndox mi daal di yëgati begab yéeg naaw après bu toq mu ne gis nga picc bi lim jël ci ndox mi nii Xadir ne Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam gis nga yow sa xam-xam xam nga bi muy ñëw Seydina Xadir la ne Seydina Muusa ne ko yow yaay Muusa banu Israil yow yaay Muusa nabiyu mooy bi nekk banu Israil <laughs> mu ne ko waaw mooy boo ñëwee fa présentation day am doo ñëw rek ànd ak nit koo xam ne xamoo mooy kan ngeen nekk fi di dem après ñu dem jàpp ne diw la ndekete yoo moom bi mu ñëwee fekk Xadir daal di sangu benn sur benn mbalaan ab yéreem <laughs> nekk ci yu ñëwee daal di nuyu mu ne ko mu ne ko yaay kan mu ne ko man la Muusa mu ne ko Muusa bani Israël mun a ko waaw après ñu def présentation mooy xarit mu ne ko sama borom moo ma wax mu ñëw ànd ak yow mu ne ko é eh, Muusa <laughs> yow euh, ànd ak man dina jafe de doo mën a muñ ñi may def de ne ko yow yaa ngi ci kaw xam-xam boo xam ne bu la yàlla teg la boo xam ne man mii xaw ma ko waaye man am na xam-xam bu ma yàlla teg boo xam ne yow mii xamoo ko waaw xam nga Seydina Muusaa ci la parce que loolu li ko waraloon comme li yeneen saa saa wax nee na eh, bon ñoom Seydina Ubay ibn Ka'b nettali Seydina Ibn Abbaas mu ngi ci Ibn Abbaas yi yooyu radiyallahu anhu ci Sahih yi mu ne Seydina Muusaa dafa toog ci benn mbooloo di wax xam-xam doon jàngal banu Israa'iil yi alayhi salaatu alayhi salaatu wassalaam après am ku ko laaj ne ko waaye yow am na ku lëpp xam-xam mu ne ah, man de xaw ma borom bi nag ne ko am na nag <laughs> sama benn jàmm bu nekk bërëb sàngam majma'ul bahrayni fa ñaari géej a daje waaw fa ñaari géej a daje waaw doo demee di nga fekk sama jàmm jaam min ibadina boo xamante ne nii dama koo jox xam-xam waaw waaw kooku demal foofu léegi nag fa la demee noonu nag daal di daje mu ne ko nag gaal géej gi gis nga toog sama fa xam-xam bi nga nekk ak man eh, nekkul ci xam-xamu yàlla lu dul li nga xamante ne nii mooy toq bi picc mi jël waaw waaw qad ahaata bi kulli a ilma xam-xamu yàlla kenn manu koo nat waaw kenn manu koo nat xam-xamu yàlla boobu nag li ci yonent bay saa saa bi mu ko ci defal mu ngi mel ni géej googu xam-xamu ñeneen ñi xattaa yonent yàlla bi saa saa mu mel ni toq boobu nga xam ne moom lañ jël ci boobu moom la picc mi jëloon allahu akbar ndax majma'ul bahrayni moo dajale ñaari xeetu xam-xam yu biti yi ak yu feeñ yi moom moo leen dajale moom alayhi salaatu kene fay naa Muusa euh, euh, daal di woon euh, muñ bul jàpp ne leen saa sam daa xamul loolu de mooy ngir jàngal ko saxaabaan yi ngeen gis waaye moom borom bi xamal na ko lu raw loolu wallahu taala aalam kon xam naa nag ci kaw noonu dañaa yem ni yaa vay wax naa la xadiis bi ak bari ay njagat waaye nag de ci yem ni ah, li ñu naan li duuf ci nag bi yem xajul ci cin li du noonu ngeen koy wax <laughs> barke bi yàlla laa war li duuf ci ndab li lépp ci nag rajul ci cin li kon nag nañu yem noonu rek waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam du lu ñuy wax ci audio kese waaw da wax rek li nga xam ne lool la la yàlla kii ak li jàppandi après ngeen mën a jàll sinon moom déedéet di ngeen a gudd kon wallahu taala alam ñu yem ni bii di ñëw insha allahu taala ñu daal di àggale xam nga hadis biñ biñ ci teg sax mënoon nañ ko ci teg parce que imaamu Nawawi mais mais c'est trop tard euh, euh, benn côté bi nga xam ne euh, hadis bi wax na ko ma min kalmin yuklamu fi sabilillah xam nga taaw nañ ci léegi ci imaamul Bukhari loolu la jëlaat daal di koy def mille deux cent quatre-vingt-quinze bon loolu xam naa nag buñ ci yàgg noonu ndax gis nañ ci li ñu ci waroon a gis ci côté bi insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala